خير دين bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala asraf almursalin seydina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwaan wa tamkin mbokki jullit yi ñuy seetaan yëpp ak di ñu dégg ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weer wu màgg wu tedd wi nga xam ne ñoo ngi ci bis yu mujj yi ñoo ngi ñaan sunu borom li nga xam ne moom la ci dig jullit ñi yàlla ñu ko yàlla defal lépp loo loo xam ne dal nañu ci ay rëq-rëq yàlla nañu ko sunu boroom soppil ay yiw comme nañu ko baaxoo rek mu assisatu fa bi xoxoxal imaan fii ci jumaay Daarul Muxti euh, jii ñi ngi dalal euh, menn mbokk moo xam ne jàpp nañ ne sax moom ci liggéey bi la bokk fi la dëkk ndax euh, ci li ñuy yëngu ci loolu lay yëngu muy mbokk moomu nag mooy sëriñ maam seex Mbacke sëriñ maam Cheikh Mbacke di doomi sëriñ Xadim Awa Ba sëriñ boobu moom lañ dalal tey fii ci jotaay bi waaye bala ñu ko jox kàddu gi danañ xam ne tuuti rek ci ay jaar jaaram xëy na bari na waaye nag comme waxtu bi mu ngi dem te dafa xaw gàtt ñu tënk tuuti rek ay ay jaar jaaram kon sëriñ maam seex moomu ni ñu baaxoo fi ñu baaxoo jaarale doomi soxna yi foofu lañ ko jaarale. mi ngi tàmbalee am njàngal am njàngum alxuraanam di téere bu tedd boobu ci daara ju mag jooju nekk Touba ñëpp xam ko muy daara Serigne Souhaïbou Mbacké foofee la Serigne Mame Cheikh mi tàmbalee jàng alxuraan ginnaaw bi nag euh, la fa bàyyi ko dem kokki ci daara ju jooju ñu xam foofee fa la Serigne bi mottalee alxuraanam ba sunu borom defal ko ci ay tawféex ginnaaw ba it euh, laxas na dem njaareem. foofu it jàng na fa bi mu jógee njaareem it ñëw na fii nga xam ne mooy Kébémer nga xam ne fi la waajuram nekkoon di Serigne Khadim Awa Ba Mbacké ginnaaw bi itam gëstu na génn na gëstu ay xam-xam ci dëkk bu ñu wax Mauritanie Mauritanie googu ngeen xam nga xam ne mooy duwal Asanaxit mooy mooy muy réewum borom xam-xam yooyu sëriñ bi dem na fa gëstu fa ay xam-xam sëriñ maam Cheikh moom it niñ ko xamee yaakaar naa ne mbokk yu bari ràññee nañ ko fan yi ci benn jam boo xam ne benn association boo xam ne bi doomi ahlu tasawuf yi maanaam kilifay tasawuf yi turuxu suuf yi senegal yëpp sëriñ bi ànd nag mbokk yi ñëpp dox ay jéegu ci mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp tarixa yi waxtaan ak ñoom ci tasaw mu sell mu baax mi nga xam ne gis nañ ne Sénégal lu fi baax jàpp nañ ne ci loolu la jaare sëriñ bii taxaw na ci ay jéego ba dajale doomi soxna yi ngir ñu mën koo gën a sàmmaat bu baax a baax sëriñ maam Cheikh mii mooy kii jiite ànd ak doomi soxna yi sëriñ maam Cheikh nag bi mu ñëw mi ngi ànd ak yu baax yu tedd niñ ko waxee léegi mi ngi ànd ak Cheikh Mouhamadou Khalifa Niass dëkk lew na Niassène defe naa ñu bari ràññee ko jafe bi ndax àndoon na feek waajuram ñëw fi def fi waxtaan wu am solo naka noonu ci délégation bi ànd na ku ñuy wax Serigne Babacar Kounta dëkk Ndiassane ci délégation bi mi ngi ànd ak ku ñuy wax Serigne Babacar Cissé dëkk Jaamal ci ñoo ñu la sëriñ bi àndal ñu ñëw fekkee jataay bu tedd bu am solo bii. naka noonu ci jotaay bi am solo goom am solo tax na am na mbokk yoo xam ne ñu ngi jógee ba dëkk bu ñuy wax Njaañ ñëw fekk si jotaay bi. ñoom itam dañoo taxawal lu mel ni njaañ da ko def euh, ñu wax ne dañoo ñëw ngir barkeelu si tey ci bis bi sëriñ Afia Diagne moo jiite délégation bi ànd ak sëriñ mbay Diagne ak sëriñ Ismaïla Seck ak sëriñ moor Ndoy ak sëriñ Moustapha Dia ñooñu ñoo ñëw fekk si jotaay bi ñu ngi leen di dalal baax fii jotaay bi kon niñ ko baaxoo defee rek insha allahu taala euh, ci digluwaay yépp mu di Touba TV Diaspora TV bi nekk itali xaside online bi nekk Italie ak Bisri TV ak Touba Alazhar Touba point com ak mbooleem rajo yi nekk tubaa ak Darou Moukhty rajo bi nga xam ne moo nekk Kébémer en direct la koy def rajo bi nekk Niakhine itam en direct la koy def rajo Darou Moukhty it en direct la koy def mbooleem rajo yi nekk Touba yëpp it daañu ko teg ak télévision yeneen yu bari bari ak site internet yu bari xam naa waxtu yi dafa gàtt dañu bëgg a jox sëriñ bi li mu indi mu indi ñu ko ñu mën cee jariñu mi ngi bëgg a joxe nag thème boo xam ne yaakaar naa ne mooy ñaan ni mu amee solo ci tasawuf loolu yaakaar naa ne bu ñu ko déglu ñun ñëpp dañ jariñu kon ñu ngi ñaan sëriñ bi yàlla defal ko tawfeex defal nu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu aouzu alamin alhamdulilahi alqaili fi muhkami tanzilihi wa huwa alqayyumu allazi la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ddin lahu ddin alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin nabiyil qaa'il adduaa huwa al ibaad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabi'ahum bi ihsaan ila yawmiddin mbokk yi gannaaw mi sant yàlla jullit yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi leen nuyu ci weeru kooru teddu màgg wi nga xam ci lañ nekk di baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp di ñaan yàlla sama borom yàlla nañu yàlla nangul suñu koor te boole ñu ci ñi nga xam dana leen goreel ci sawara yàlla mën na ko yàlla yàlla def ñu ngi nuyu bu baax di ziyaare kilifa yu tedd yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkku sell bi di Darou Moukhty di jiite ci nuyoo bi sëriñ Sidi Al Muxtaar Mbakke yàlla fi yàgg te waaye ji nuyu tamit jëwrinam ji nekk fii muy sëriñ Abbas yàlla yàlla guddal fanam te dëgëral ko waaye di nuyu jabootu boroom daaru gépp waaye di nuyu di jagleel nuyu ak ziyaara ci maanaam mu assasa wafa mu assasatul wafa bi nga xam ne bi xoqoqil imaan bi nga xam ne ñoom ñooy taxawal eh, jataay yu mel nii ci biir weeru koor gi ñu ngi nuyu seen jiit ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir kuréel gi di liggéey li nusrati diini wa nashri taalimi nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñi ngi leen di nuyu waaye di leen nuyu tamit ci turu kuréel gi nga xam ne ñoom la àndal te sëñ bi lim ko léegi muy AIS muy association islamique pour servir le soufisme al jamiya islam li xidmat tasawuf bi nga xam ne ñoom la àndal nii ngeen gis leen xam naa mbokk mi dana leen jël muy su Mouhamed Khalifa Niass muy jógee Lawena Niassène waaye di sëriñ Babacar siise waa jaamal ànd ak sëriñ Babacar Kunta Ndiassane kon ñii ngeen mbokk yi ngeen gis ñooy yëngutu ci kuréel boobu ngeen dégg te su mbokk mi wax ko léegi muy aljamia islami xidmat tasawuf bi xam dafa boole <coughs> dafa boole mboolem tarixa yi nekk Sénégal ngir ñu nan la mën a fexe ba saytu tasawuf bi nga xam ne moom la ñu bàyyil kon ñoom la àndal tey ñëw ñu ngi leen sant bu baax ci xéewal gi nga xam ne boole ngeen ji muy naka lañ mën a def ba ñëw sànni ay kàddu wala ay baat yoo xam ne xëy na nit dana ci mën a jariñoo am lu ca xamul lool wala lu mu ca réeroon mu xam ko ca te bu doon benn nit la dana ñu doy sëkk ndax yonent sallallahu alayhi wasallam bi muy misaal euh, Seydina Ali ba mu koy wax da nekkoon fexe ba yàlla gindi ci benn nit moo gën ci yow lañ daan def mu koom moo gën ci yow àdduna ak àllaxira kon jàpp nañ ne da ngeen ñoo defal xéewal da ngeen ñoo jox opportunité da ngeen ñoo jox forsa boo xam ne dañoo war a ñëw ngir jot li yonent bi sallallahu alayhi wa lenn ci li ma wax ne ballighu anni wala aaya ah kon loolu tawfeex la boo xam ne ñu ngi leen sant bu baax sant googu mu ngi jóge ci ñun ñi nga xam ne ñoo ànd di liggéey ci kuréel googu xam wax naa leen ko comme nag xam naa temps bi niñ ko waxee dañuy njëkkanteeg moom tey mawdu bi mu ngi nekk ahamiyatu du'a fil islam sax wala fi xayaatil muslim xususan fi suufiya maanaam njariñ li ñaan am ci dundu jullit bi rawatina ahlu tasawuf ni ñu ko xamee woon ba téye ko noonu ba tey bi àdduna bi jaxee ñi ko sàggane woon ñépp tey bi àdduna bi jaxee ndax daw nañ wutiwaat loolu nga xam ne moom la waa ahlu tasawuf defoon muy seen koom defoon ko muy seen lépp loolu dana gën a leeral waaye ñaan dafa nekk juz'un boo xam ne la yatajazza min xayaatil mu'minina day loo xam ne kenn mënu koo seppe ci dundu ab jullit jullit jullit bi ñu koy wax nag mooy ni muy jaamoo yàlla su borom kon jàmm yàlla bu doon dund la ñu ne ñaan mooy daanaka mooy cerveau bi mooy cerveau kon kenn mënu ko dindi junni ab jullit moo tax képp ku ko sàggane wala jullit yu ko sàggane danañ daal di gis ca saase loo xam ne dana leen metti wala dana naqari wala dana lëjël duñ ci mën waaye képp ku ko fonk da am jàmm danga am nataange danga am koom ñaan nag ci jëkkante bu ñëwee ci alquran karim euh, kenn xamut ñaata yoon la ko yàlla su borom tudd bari na trop masha allah tabarakallah ci ayat yu bare bare bare bare kon li ñu mën a wax tuddee wàcc na ci alquran karim waaye wàcc na sunna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla suñ boroom fu mu waxee ne def leen loolu waajib la ci ab jullit mu war koo def suñ borom wax na ci yam wax na ci alquran karim ne rabbukum ud'uni astajib lakum ñaan leen ma man yàlla ma may leen ñaan leen ma ma may leen loolu suñu borom wax kon loolu waajib la ci ab jullit muy farata ci moom muy tàllal ay loxoom di ñaan yàlla suñu borom yàlla dem te ba teg ca sax ci loo xam ne xëy na genre tëkkoo lay doon ne all inna alladhina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dakhirin ñi nga xam ne nag dañoo taxoon lànk ne duñ ñaan te bari na jullit yuy def loolu yoo xam ne dañuy julli bu pare rek daal ni bërët dem seen yoon wala bu ñu amee duñ ko ñaan dem nañ ba gëm sax ñenn ñi gëm nañ ne comme yàlla nee na mooy dogal lépp te la muy dogal dogal na ci azal kon daratul jullit muy ñaan bu jullee rek mën naa dem yoonam kon loolu mën naa indi genn li ñu mën a tudd ak rëy ci li la yàlla suñu borom wax ne def leen defal leen ma lii yow nga ne doo ko def kon boobaa yàlla nee na loolu mën naa indi ak rëy te loolu waliyaasu billaahi taala suñu borom nee ña koy def sawara leen jëmee kon ñaan alxuraanu karim da ko indi yàlla indaat ko ci ayu bari ud'u rabbakum tadarru'an wa xufyatan ñaan leen yàlla seen boroom ci anam bu ngeen ko mën a defee moo xam da ngeen wéet yéen dong moo xam da ko fësal waaye na ànd ak ak toroxlu ndax yàlla bëggut ñi nga xam ne dañuy tooñ wala dañuy jalgati te jalgati wala tooñ nag mooy yàlla na defal mi li ngeen dama ko def kon gis ngeen alxuraan karim ni ko yàlla suñu borom indee bu dee ñëw nañ tamit ci sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yontu sallallahu alayhi wa sallam moom dama wax ne addu'a huwa al ibada ñaan mooy jaamu yàlla ñaan mooy ak jaamu yàlla kon ndeke jaamu yàlla yépp boo ci mën a jël la ko dalee ca nit ki bi muy xëyee di jox yàlla su mboroom li moom muy julli la ca tegu muy asaka la ca tegu muy woor aj màkk xoolal mboolem xeeti ibaadaat yooyu maanaam ak ñaan ak ñaan moo koy ubbi mooy nekk ci digg ba moo koy tëj bi nga xam ne kenn ci ñun kenn kenn ku ne ci ñun dana ko def chaque jour juróomi yoon muy waxtu julli yi dangay gis ne ci biir faatixatul kitaab bi nga xam ne moom ngay tari muy alhamdulillahi rabbil alamin dangay gis ne boo agsee ba ci biir muy ihdina siraatal mustaqim siraatal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdaalin kon kenn ku ne yaa ngi julli di tari faatiha jàpp nga ne boo jullee pare ngay tàllal sa loxo di ñaan waaye ci biir julli gi yaa ngi ñaan yàlla sa borom te yëgoo ko loolu nag mën na am settantal ndax ab jullit lépp lu muy def da ko war di ko xam di ko settantal ba boo tolloo ci ihdina siraatal mustaqim nga teewlu nga gën a teewlu sa cër yëpp gën a delloo yàlla su ma sa lépp ndax ñaan dañoo bëgg nit bu koy def mu ànd ak toroxlu ànd ak wàcce boppam waaye ànd ak yëg ne moom kat daa aajowoo jëm ci yàlla su borom kon gis ngeen ne biir julli gi ñaata yoon ngay tari Fatiha suba da nga ko tari ñaari yoon ci ñaari rakkaay bu dee bu dee yeneen naafile yi da nga ko tari bu dee ba maanaam julli tisbaar la da nga ko def ñeenti yoon ihdina siratal mustaqim da nga ñaan yàlla su borom foofu ñeenti yoon boo ñëwee tàkkusaan na nga ko ñaanal ñeenti yoon boo ñëwee tamit ñetti yoon boo ñëwee géey ñeenti yoon loolu rek déjà ñaan la boo xam ne jullit bi mi ngi ko ñaan te yàlla ma ko ilham bu demee ba toll foofu mu ñaan yàlla suñu borom teg ko ci yoonu njub yoonu siraatal mustaqima te muccal ko ci yoon way sànq ñi ñi xam ne yàlla suñu borom bu nele kon gis ngeen ñaan foofu mu duggaat ci biir diine mooy xëy mboolem kon képp kon ku ku jëf ñaan day mel ne yaa ngi def mboolem ibadaat yi mboolem jàmm yàlla yépp yaa ngi koy def loolu nag moo tax yentu sallallahu alayhi wasallam kon ne addu'a addu'a huwa al-ibada ñaan mooy jaamu yàlla suñu borom ndax yàlla moo wax ne ñaan leen ma may leen yontu sallallahu alayhi wasallam teg na ci wax sax ci xadis bu gën a leer inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahi min abdihi ida rafa'a yadayhi ilayhi an yaru sifran yontu sallallahu alayhi wasallam waxaat ku mu leer daañ daan yàlla day ku am kersa la te ku tabee la ku baax lool yàlla moom dana am kersa ci ab jaamam mu yëkkati ay loxoom jëmale ko ci yàlla ne ko yaa bi nee na yàlla am nay kersa kooku taxaw tàllal loxoom di ko ñaan yàlla di ko delloo ci neen kon daal nee na waxtu woo yëkkati sa loxo jàkkaarloog yàlla su borom di ko ñaan nee yàlla du la neenal faaw yàlla dana teg dara say loxo dana teg dara say loxo léegi nag foofu am na sew sew bu ci am ndax nit dana ñaan julli sonn ci lool maanaam am ci yaakaar lool ñaan benn soxlo am ci yaakaar dem soxla bu du ko gis du ko gis ci zahir yentu sallallahu alayhi wasallam foofu am na lu mu fi leeral nee na ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'taahu llahu biha ihda thalathin yentu sallallahu alayhi wasallam nee na amul benn jullit buy ñaan yàlla su borom ñaan goo xam ne ñeneen ñaar yi nekku ci maanaam defoo bàkkaar ñaan gi boolewoo ci bàkkaar maanaam di ñaan loo xam ne maanaam dafa xaram wala boog ñaan gi bi nga koy def ñaanoo dagg mbokk wala daggoo ak mbokk ñaan gi daggu mbokk nekku ci nee na ñaar bu ci setee bàkkaar nekku ci daggu mbokk nekku ci nee na faw yàlla su borom dana ko jox ci ñett yi benn ñett yi benn mooy imma an la lahu da'watuhu benn yàlla su borom lim doon ñaan ne yàlla kat dama bëgg ma par exemple yaa ngi ñaan yàlla dama bëgg kat nga may ma ak daamaat nga julli ba set ñaan ko yàlla suñu borom yàlla nangu nee boo ko nangu da génn rek daal di yem ci oto bi wala kenn woo jox la oto loolu kon yàlla nee na yàlla jox na la ko ci sansi wala boog an yaddaxiraha lahu fil axirati wala boog ñaan nga oto nga doon ñaan yàlla nangu na ko waaye nag joxula oto bi maanaam jox na la nag xel mu dal na jox na la ko ak na ci xal ngay am yaakaar ne da nga am jot oto bi waaye fekk yàlla nangu na ko waaye dala ko dencal dala dencal loolu ba yomal xiyam mu jox la ko wala boog ñetteel bi mooy mi nga ñaanal na ko waaye dala cee fegal dala cee fegal musiba boo xam ne mënoon naa wàcc sa kaw mën na wàcc ndax yàlla moo moo xam alaa ya'lamu xalaqa ana kan moo gën a xam yàlla mi nga xam ne moo bind te moo xam liy ñëw ak li ñëw gudd waa wa indahu mafatihul bi yàlla moo xam li ngay war a agsi suba ak li agsi gudd kon yàlla mën na laa nangu ñaan waaye gis ne suba kët lii nga xam ne ñaan nga ko muy daamar gi bu la ko mayee tamit suba mën nga cee yéeg ma waxuma accidenté faatu de waaye man ngaa accidenté accidenté boo xam ne mbooleem la nga dencoon sax sa biir coffre-fort wala la nga dencoon sa taatu gaal danga ko ko génnewaat def ko ci oto bi boo génne defaat ko ci oto pare rek yaa ngi nekk à ñëwaat bëgg a tàllal si loxo ne yàlla suñu borom yaa rabbi yaa rabbi kon yàlla moom xam na bu baax a a baax li nga xam ne moom la lay jañal kon moo tax foofu jullit da nga jàng ne heure boo ñaanee ñett yi moom benn ci ñaan bu sell nag ñett moom yàlla jox na la ko benn mu jox la ko changé wala mu dencal la ko yomal xiyam wala benn mu fegal la ci loraange boo xam ne noroon nañu kon da ngeen gisee kon ñaan noon la demee moo tax euh, addu'a mahbubun lillahi ma azza wa jalla maanaam képp kuy ñaan ñaan la yàlla su borom da ko sopp sopp na ab jaamam bu koy ñaan ndax ibnu Mas'ud radiyallahu anhu wax na ne salullaha min fadlihi yentu salance wax na ne ñaan leen yàlla ci ngëneelam fa inna allaha yuhibbu an sal ndax yàlla daa bëgg ku koy ñaan yàlla dafa bëgg ku koy ñaan ndax yentu salaas dafa wax ne laysa shay'un akramu ala llahi ala llahi ta'ala min ad-du'a yentu salaas ne amul lenn benn mbir mu gën a màgg ci yàlla su borom loo xam ne jàpp nga li màgg na ci yàlla ba nga ne kaay ma def ko ngir yàlla fay ma ca lu gën a lu lu gën a màgg ñaan lu gën a màgg ñaan loolu yentu salaas la wax ne amul benn mbir mu gën a màgg ci yàlla ñaan kon nit ki heure boo jëkkite sa loxo di ñaan rek yaa ngi def li gën a màgg ci yàlla su borom mooy ñaan sababun linshirahi sadri ndax ñaan premièrement yow mi koy def avant ngay àgg ci yàlla suñu borom di la may rek te jii boo ñëwoon ci jàkk julli pare ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ba sa dën tàng nga ñaan ñaan ñaan ba sa rankoñ génn booy tefli rek dangay gis ak dal maanaam sa dën day ubbeeku nga féex mu mel ne dafa am lu ñu dugaloon sa biir donte gisoo ko li ngay ñaan waaye dangay féex lool mu mel ne dafa am lu ñu yenoon ba tegg ko te yàlla sax joxagul li mu moo tax kon ñaan day féexal maanaam fi fii tafrijul hammi naka noonu day dindi tamit wuññi ay njàqare wuññi njàqare fi ñu toll diw luñ tiit tiit tiit tey bu fekkoon ne policier dañ ko dañ ko policier kat suba dana wàcc descente wala boog policier yi dàq bu ndugg jàkke ji mu togg ci biir jàkke ji ñaan ñaan ba yaram tàng ba tifli day daal di féex mën naa génn sax ja maanaam romb policier yi dem donte policier dañ koy jàpp waaye man njàqare bi nekkoon ci moom day deñ ndax dafa jàkkaarloog yàlla suñu borom di ko ñaan te ñaan googu day dindi li ñu mën a tuddee njàqare kon nga xam day dindi yu bare bare bare yow naka noonu day jàppandal ay mbir tamit ñaan noonu def moo tax benn waykat wax na ko ne wa inni la ad'u allah wal amru fa ma fama yanfaku an yatafarraja mu ne man day de des fois dinaa am ay xat-xat yu nekk ci man yu ma tiis lool sonal ma lool xuma fan laa ko kii waaye dama naan sama xel danaan yar na ci ñaan yàlla suñu borom nee na bu may tàllal seen wax di ñaan nee na du yàgg tuuti tiis wa ma amoon wala njàqare ma amoon wala aajo mu daal di faju wala tiis daal di moo tax mu ne rubba fatan daqat alayhi wujuhuhu asaaba lahu fi daawatillahi maxraja mu ne bariwaana as cem soo xam ne day am ay jafe-jafe lool waaye nee na heure bu tàllay loo xam yàlla suñu borom ñaan rek maanaam day daal di gis génnuwaay wala day daal di gis ay solution yoo xam ne am na ko ci ñaan googu mu ñëw moo tax ñaan tamit lu am solo ndax addu'a sababun li dafi ghadabillahi day jañ ñaañ dafa bokk ci li nga xam ne merum yàlla suñu borom da koy fanq da koy fanq day fanq merum yàlla suñu borom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, xam nga luy fanq yàlla kon kenn ku ne war ne daw di ko wuti lépp loo xam boo ko defee yàlla boo doon waroon mer ci yow da koy dindi loolu mën naa daw wuti te yonent bi dem na ba wax ne fa man lam yas'alillaaha yaghdab alayhi képp ku ñaanut yàlla suñu borom ab jaam boo dee julli ak woor ak def li nga def lépp te doon ñaan yàlla sa borom di wéet di ko ñaan nee yàlla su borom day mer malgré que yaa ngi julli ak woor yaa ngi def li nga def lépp waaye boo ñaan di bari looy ñaan nee na yàlla day mer ci yow moo tax yonent sallallahu alayhi wasallam wax na ne a'jazu an-nas man ajaza ani du'a nee na ki gën a lott ci nit ñi wala gëna a lompañ wala gën ñàkk solo mooy ki lott ci ñaan yàlla yàlla borom am na ñoo xam ne nag am na gars di dañu leen yóbbaale rek waaye du ñaan de moom kay mën nañoo fekk kuy ñaan ñu tàllalaay loxo yóbbaale ma si waaye ñoom kese ñu jël seen engagement boobu jàpp ba sa bicc di ñaan yàlla moom dañu ko def moom yóbbaale rek la ñuy def waaw fu ñu fekkee ku ñaan mën nañoo taxaw daal tif loolu nag <laughs> mooy ku lott mooy koo xam ne dafa lott ba munta sax am temps wu ñaan ñaan yàlla borom moo tax yontu sens ne kooku moo gën a lomp ma ci doomu aadama yi daana wax ne ab xalu naasi nag man baxi la bisalaam ki gën a nay ci nit ñi tamit mooy koo xam ne mënut a wax sax asalaamaaleykum waaw gars yi na ngeen def saa yi na nga def ndax nee na yontu sens ne kooku moo a nay nit ñi boo doon jàpp ku nay demal ku mel noonu mooy koo xam ne na nga def ak yooyu rek lay wax ndax nu yoon sarax la dafa baax lu am solo la moo tax tamit euh, euh, bu ñëwee ci Serigne Touba si am doomu Xaadimu Rasuul da ngay gis ne comme li ñu leen wax léegi ne ñaan gi dafa nekk loo xam ne jaamu yàlla la ñaan jaamu yàlla la ah ñaan da nga gis ne boo ñëwee ci Masaalikul Jinaan Sëriñ Tuubaa gën na ko leeral fi muy waxee ay wàllu sabru muñ ashukru ah, xëy mel noonu foofu Sëriñ Tuubaa dugal na fi nee na minhu du'a li ubudiyyati ay izhaari faqrin wa tanajin ya uxay Sëriñ Tuubaa nee na bokk na ci xeeti jaamu yàlla yi mooy ñaan Sëriñ Tuubaa nee na ñaan bokk na ci bu fekkee bëgg nga gën a am ubudiyya maqam ubudiyya ngir yàlla def la ab jaamam dem ba sax ba la kii sama jaam la te moom la gaa yi yàlla ñëpp di wër waaw aw nit maanaam yonente yi loolu lañ bëggoon tampon abdi maanaam awliya yi loolu lañ bëggoon tampon abdi maanaam saalix lañ bëggoon mooy yàlla woo leen abdi sama jàpp kon maqaamu ubudiyya képp ko bëgg Sëriñ Tuubaa ne da ngay ñaan yàlla sa borom da ngay faral di ñaan yàlla sa borom da ngay ñaan yàlla bu baax a baax a baax ndax ñaan day feeñal da ngay feeñal ne man damaa ñàkk damaa ñàkk dama soxloo yàlla mi ma sàkk moom laa soxloo ci mucc ak lépp lu ma doon yi duna tasabbubika lil ataa'i xawfa ittihami rabbika mi'ta'i loolu suñ ci wax waaye nag doo ci boole ay pexe tamit doo ci boole pexe ndax gaa yi dañuy ñaan pare bëgg cee boole ay pexe pexe yi nag ah, mooy nga bëgg a ñaan yàlla sa borom ci ni yàlla sa borom waxee neen ma ñaan julli yeeg yu pare bëgg cee boole ay xarfu fufu ci bi waaw bëgg cee boole ay xarfu fufu mas naa ko wax benn waxtaan itali ma leen gaa yi dañuy jàng xasida di ñaan waaye ku la ci dàq jàng xasida bu jógee dem ci paa bi sama paa léegi dem ci paa bi paa bi jox ko ay sungu jox ko ay reen mu jaxaseeg yooyu di ko def di ko def bi ci li muy ñaan gis ko bu gisee li muy ñaan benn ah, ku koy delloo mënu ko delloo ko delloo paa bi des fois mu ne ah maa doon xas digg ma doon jàng <laughs> bi jàng mu ne ah, de bu <laughs> ko def nekk digg mu ah, loolu nag baaxul waliyasu moo tax dañuy bëgg jullit yu yem ci moo tax suñu tubaab ne duna ta sabbu maanaam doo ci wutal ay sabab yoo xam da ngay da xam ne ña ngaan ba pare bëgg dem wuti leneen pour renforcer ko ci loolu moom fi mu toll li wax dëgg yàlla Sénégal moom doy na waar xëy na loolu tax sax moo tax ñu jël thème bi ngir bëgg ci waxtaan xëy na dana am lu leeral ci biir naka noonu ndax euh, sëñ bi sëñ Tuubaa nee na li annahu yaf'alu ma yurid duna alladhi yaxtaaruhu yaxtaarul murid ndax yàlla da ngay ñaan rek xam ne yàlla moom moo lay jox la nga ñaan yàlla moo xam li gën ci yow ni ko xadis bi waxoon yàlla moo xam li gën ci te moo xam li mu lay jox nga defee nga ñaan bàyyi noonu rek waaye nag des fois mooy li may wax rek ngay ñaan yàlla yàlla gis gis ne ñaan gi bu la ko joxee comme ni ma ko waxee léegi ci oto bi man nga am oto bi waaye oto mën na laa la jël sonal lool nga xëy suba oto bi def ay sok nga jël sa taatu gaal def ci lépp loo amoon dajale dem ba lebbi sax def ci loolu coono la lool lool yàlla xam na loolu moo tax mu bëgg laa teggil bañ laa jox oto bi yow nga nekk defe ay dëbb dëbb nag ni ñaan <laughs> ay débat dépp waaw dem ci sëriñ ba dem ci waa ji nangam dem ci borom kii ba ba far oto bi ñëw oto bi ñëwee nag far musiba daal di wàcc wala nag boobaa doo ko jëriñoo moo tax ab jaam boo ñaanee yàlla su borom gëm dëgg-dëgg comme ni ko euh, l'islam digle da ngay bàyyi li yàlla su borom bu dee bañ cee wut ay yooyu ki moo tax suñu tubaab ne wa huwa alladhi mukhal ibadati du'i li kawnihi azima qadri zaka maanaam loolu suñu tubaab ndax ñaan ni ma ko waxee léegi ci njëlbeen mooy cerveau jàmm yàlla tey ji dëgg la dañuy wax ne doomu aadama euh, bopp bi am na solo waaye bopp bi am na lu ci ëpp solo bët am na solo bakkan am na solo yépp am na solo des fois nit dana manqué bët teewut mi ngi dund nit des fois bakkan dana fel te mu nopp yi dana dem yooyu yépp wala yàlla gémmiñ sax dana ki nit ñi dund waaye cerveau servo moom lay al mox mooy li nga xam ne mooy yuur gi nga xam ne fa la doomu aadama xalaat loolu moom bu xasee ba génn ci doomu aadama dee dee su ko wët nit dof lañ koy wooy ak dof nit dana manqué bët ñu koy woy nit ki xam nañ ne <laughs> yàllaa ko bind xëy na dogal la loolu waaye cerveau moom li ñu wax al mox manqué ci doomu aadama maanaam kenn ku boole ci nit ñi kenn ku boole dof lañ ko moo tax ñu suñ ne kon dañoo wax ne ñaan ñaan kon mooy cerveau jaamu yàlla jaamu yàlla tey bu ñu doon wax mi ngi nii nit kaa ngi ni taxaw na servo ba mooy kon loolu loolu lañ mën tuddee kon ñaan gis ngeen ko lu am solo la ñëw na ci alkitab wa sunna ñëw na ci ijma ijma na bu ñu tuddee Sëriñ Tuubaa rek day jugal ñëpp ndax ñoom lu ñu bind lu ne euh, euh, maanaam maanaam maanaam seen i naataango bind nañ ko bind nañ ko kon day dugal maanaam mbooti borom xam yi yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa noonu la ko bindee ñoom te noonu la ci d'accord léegi bu ko defee kon ñaan ñaan nag léegi mooy lan ñaan léegi euh, nan nan la ko nit ki war a defe kon foofu la ñu war ñu ne addu'a kalimatun euh, taxruju min xal qalbi mu'mini lillahi ta'ala kon léegi ñaan nag naka la ko julli war a defee léegi loolu lañ lay war a leeral kon nga xam ko ndax tamit euh, léegi ñaan yi gaa yi dañ ko dañ ci dañ ci dugal yu bare bare bare te yëguñu ko dem na ci sax ba ci xas di jàng ak alxuraan yi def ak yépp dañ ciy dugal yoo xam ne tey ji booy xool aayee ñoo fay nekk waaye dëgg yàlla nekku fa waaw dëgg dëgg yàlla suñu borom nekku dugal nañ ci ak ak maanaam bu ñu ko tuddee bokkaale ak yàlla suñu dugal nañ ci dugal nañ ko ci léegi kon donc loolu tamit mat naa bàyyi xel des fois nit ñi jox la yoo xam ne rek daanaka ndax ñaan sax hatta ba ci dëgg dëgg ñaan gi lay jariñ nga xam ne alquran la sunna la waxi nit ñi la waxi nit ñu baax ñi la maanaam da nga ci da nga ciy def ta ta tawa da nga ciy def tawassul tawassul nga ci def waaw waaye nag nekkul loo xam ne yow tamit da war a gëm ne rek ah sama diw la kat bu ma ko jàngut tey moom sama bis du baax sama nanga bu ma ko defu tey sama bis bu baax boobaa day mel ne loolu moo la loolu yëpp Sëriñ Tuubaa leeral na ko ci ci Masaalikul Jinaan waaye nag damay wax gars yi dañu war di leeral téere yooyu di ko leeral nit ñi waaw di ko leeral nit ñi moo tax ñu ne kon ñaan ay baat la yoo xam ne day jóge ci xolub jullit bi jëm ci yàlla su borom moo tax ñu ne ad-du'a ibadatun nataqarrabu biha min allahi ta'ala kon ñaan mbir la moo xam ne malgré que da ngay ñaan yàlla may li mu lay may waaye teewul da amaxale ak jege yàlla da jagale yàlla maanaam ñaan say sax su mborom may la ko bari xëcc la ne la kaay sama jàmm bi yow kat bëgg naa la sopp naa la kon ñaan loolu loolu la ci mooy ay baat yoo xam ne nag dafa war a kon tegu ci tawxid tawxid la war a tegu tawxid bu set wicc loo xam ne doo ci dugal lu ci bëgg doo ci dugal lu ci bëgg loolu euh, addiya yi nga xam ne shar'iyya la bari na trop gaa yaa ko ñaan waaye rawat na yi nga xam ne ay xasaayid xasaayid yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa bind na ko nga xam ne addiya yooyu la jëlaat segg dajal jëla segg ko defal ñu ci ay xasida xasida yoo xam ne boo ko dee jàng li ñu mën a tuddee tey ji li yi jam li yi jame tey ahlu tasawuf di leen ko jam malgré que sax ñoom tawasul bi ñu def jam nañ jam nañ ci lu ne waaye euh, bu ñu demee ba xib ximmeeku ba xool dëgg dëgg ñun lañuy ñaan ak lañuy jàng ci ay xasida ah dañ naan ah man li ma doon dégg ak li ma gis bokkut kon nga xam ne kon mag ñi koo ci dem day jël ñaan yi nga xam ne daan nañ ko solo ci saxaaba yi wala daan na jóge kentu sallallahu alayhi ñu def ko ay bayit ay xasaayit def ko ay xasaayit xasaayit yooyu nag boo ko dee jàng ah, da ngay daal di am maanaam sirru maanaam ñaan googu ci nekkoon ak barke ba ci nekkoon da nga koy daal am da koy daal am waaye yooyu itam danañ danañ ci dikk ba xam ndax nit ki day xëy su bëri jàng rek am li mu bëgg wala boog ñaan daa am ay sart ak nañ ko war a doxale kon ñaan loolu la ñaan tamit bokk na ci dañoo wax ne euh, addu'a jannatul qalb comme ni ñu ko waxee léegi maanaam euh, maanaam bu fekkoon ne xol am na fu muy féexloo am na fu féexloo ñu mën ko tuddee fii àjjana la dañuy wax ne ñaan la ñaan comme ni ma ko waxee nit ki heure bu ñaanee day féex bu ñaanee lu nekkoon ci mu wax ghida'ur ruh maanaam ruh doomu aadama bu amul lu muy dundee ñu ne ñaan la ñaan lay dunde effectivement noonu la demee nit ki ku la ëpp lu muy ñaan moo lay gën a am ak dal ku la ëpp lu muy ñaan moo lay gën a maanaam maanaam maanaam maanaam am yaqiin ku la ëpp lu muy ñaan rek moo lay gën a eh, maanaam am tumaanin ni ñu ko mën a waxee yëpp ku la ëpp lu muy ñaan moo la koy dàqale moo tax ñu ne ad-du'a quwwatul mu'min mooy force ab jullit bu ñu waxoon ne war naa wuti force fenn lu muy entraîné wu ngir gën a dolli dooleem mooy nañ jàpp ci ñaan di ñaan yàlla suñu borom silaahu fi dunya mooy mooy armom waaw ndax addu'a silahul mu'min mooy armub jullit tey li xew ci àdduna bi monde islam yépp ngeen koy dégg rayante beeg terrorisme beeg nit ñi fayonte nga xam ne lépp da koy dégg ñi koy def ñëpp dañoo jàpp ñaan ñi koy def ñëpp nag réew dañoo sàggane ñaan dañoo sàggane ñaan ñi dem ci réew yi naar di gëstu xam nañ loolu da gis jàkk ji dañuy julli ba rek ne daal di faxase daal daal di jóg duñu xaar ñu ko sàggane nag bañ ko def seen arme moo tax nag wala yes billahi taala yi dal lépp dal leen mais da nga gis réew yi nga xam ne ñoom dañoo fonk ñaan dañoo fonk ñaan nga xam ne bu jullee pare avant ñu julli ñu ngi ñaan ñu ngi yor seen wér kurus di wérdu ñu ngi yor seen kurus tudd yàlla di ñaan yàlla su borom buñ jullee pare ña ngi koy def ña ngay konne am seen i awraat dañ gis ne réew yooyu fi ci gën di misaal muy Sénégal gi masha Allah la coow li muy bari bari bari lépp ay li muy bari bari lépp da gis ne réew mi dafa ànd ak dal secret bu dara loolu addu'a ñaan gi nga xam ne moom la ñuy def kon addu'a mooy kii thème boobu sax euh, ren li tax ñu gën koo jël day gën a tombeek association muy jamae islamique xidmat as AIS xam ne moom lañ ci lañ nekk di liggéey thème boobu lañ jëloon ren ndax dañoo gis ne euh, war nañoo mën a euh, indi solution ci li xew ci monde islamique bi wala li xew ci àdduna bi ci terrorisme irhab bi ñuy wax ak onf bi nga xam ne lëmbe ne adduna bi ñu xool ne euh, saa su ne américains yi wala occidentaux yi ñu ngi jël ay milliards de di koy def ngir indi solution ngir bëgg jàmm am tabax nañ ay kaso tëj Guantanamo dégg ngeen ko mujj nañ ko tëj sax ndax gis nañ ne lañ bëggoon mujj fa am ñu ñu ñu jàpp nit ñi di manote jàpp nit di déglu gën a renforcer sécurité yi waaye dañu gis ne loolu lépp bi mu amee ba léegi dañoo gis ne terrorisme dafa gën a yokk violence dafa gën a yokk ci àdduna bi ñu gis ne kon seul moyen bi nga xamee ne bu ñu ko defee ala kulli haal terrorisme bu jeexul tamit dana fa wàññeeku moyen boobu mooy la man la prière mooy ad-du'a bi nga xam ne réew mii di Sénégal kenn ku ne xam na ne ba Sénégal di Sénégal la fi Sëriñ Tuubaa nekkee nekkoon fa Sidi Hadj Malick ak ak maam Abdoulaye Niass ci Kaolack nekkoon fa Sëriñ Jaamal ak ñi fi nekkoon ci Boukounta Ndiassane ñun ñëpp kenn ku ne da ngaa nekkoon sam penc maanam di yar say taalibe waaye daaw leen yar ci violence waaye da nga leen yar ci ay awraat ci awraat ndax réew mi ñetti tariix yi ñoo fi nekk al muridiyya al qadir at tijaniyya te koo ci gis am na wér wérdum te wérdu yëpp Sëriñ Tuubaa jaar na ci loolu Sëriñ Tuubaa jaar na ci wérdu yu dara du ay ñaan ay askar la ak i bas ak xeet yoo xam ne ñaan yàlla su borom kese la yooyu nag mooy li gën a dalal réew mi di Sénégal yi nga xam ne ba fa amee dañu ne bu ndox daal génn leen ndax ndax ndax maanaam suuf yi njëkkiwut fi Sénégal maanaam ca Makka la départ woon yonent sallallahu alayhi wasallam mais ña ko daan dund ñu bundu xataan génn leen ñi daw dem Irak ñu fekk leen fa rey leen ñi daw feneen Yaman ñu fekk leen fa rey leen bundu xataan ba génn leen changer école teg fa yeneen école dañuy gis ne xoolal tey jii fi nga xam ne tey jii dañuy wax ne doomu aadama xay na léegi la war a gën a yeewu doomu aadama léegi la war a gën a yeewu ndax nit ku mujj ñëw boo jàngatee ci histoire ñi la jiitu woon da nga am lu bari bari loo xam ne war nga mën a teet loo xam ne boo ko defee mu indi la ay war nga ko mën a bàyyi loo xam boo ko defee mu indi jàmm war nga ci mën a nekk kon doomu aadama ku mujj ñëw bu góorgóorloo war naa mën a gën a yeewu war naa mën a gën a dund ci jàmm ak salaam waaye pourquoi tey monde islam bi réew yëpp di dund ci ay di dund ci fitna dem nañ ba ñi ci seen yoon dara nekkut yóbbaal nañ leen ci ña ngi leen rey guddeeg bëccëg loolu lépp la ko waral mooy sàggane guñ sàggane ñaan sàggane guñ sàggane ñaan ñaan bi nga xamee ne huwa a ibada ñaan bi nga xam ne mooy silahul mu'min ñaan bi nga xam ne mooy rida'ur ruh ñaan bi nga xam ne mooy quwwatul mu'min ñaan bi nga xam ne mooy mbooleem lu ab jullit di sukkandiku di ko téye ngir da ci fegu ñaan la kon biñ ko sàggane ca la leen leen dal lépp dal moo tax kon ñun bi ñu gisee ne kon secret bi tey Sénégal war nañ ko mën a baaxee nag àdduna bi waaye war nañ ko gën a fàttali Sénégal yi ndax bala nga naan am nefe fàttaliwaat ko julliti Sénégal ba ñu xam ne réew mi li ko téye du arme réew mi li ko téye du ay julli kese réew mi li ko téye du nangu kese waaye li ko njëkk mooy ñaan ñaan xoqal bu kaw Sëriñ Tuubaa am na fu mu ko waxee qawmun bi aslihatin a'da'uhum qaharu hatta alaw bil mazaya wal karamat Sëriñ Tuubaa wax na ko lool nee na ay gaa yi ngi nii mooy bi may xoqal bu kaw gaa yu baax yi bu leen kañ di leen tagg mu ne gaa yi daal liñ noté seen i noon ba seen noon noonu départ ba seen i noonu bàyyi leen seen i noonu bu ndoxataalu leen nee na ci ay seeni i arme la ñoroon arme arme yooyu nag boo ko déggee da ngay jàpp ne mooy fital la wala ay fett wala ay jaasi déedéet Sëriñ Tuubaa neen déedéet yoruñu woon arme yooyu arme yi ñu yoroon mooy seen kurus seen i awraat seen i munaajaat yu ñuy def ak yàlla seen borom seen tadarruaat ibtihalaat yu ñu daan def seen diggante ak seen yàlla borom leena suñ Tuubaa ne loolu moo nekkoon seen asliha seen armo yi nga xam ne ci lañ noté seen i noonu ci lañ noté seeni noon kon da gis ne réew mi di Sénégal euh, jihaad bi Sëriñ Tuubaa doon def nga xam ne doon na ko def Sëriñ Tuubaa jihaatam lépp doo aw la Sëriñ Tuubaa jihaad bi mu doon def ak noonu tubaab bi lépp doo aw amul benn xasida booy teg sa kanam budul boo xam ne Sëriñ Tuubaa da koy ubbee ñaan da koy tëji ñaan ah ba ci biir descente wax naa ko descente bi euh, tubaab yi njëkk def fii ci Mbàkke Bawol suñ Tuubaa keroog mbokk yi xaw nañoo jaaxle ba naan ko ah tenga ngaa da ji wala te ngaa bàyyi li nga def ndax tamit ñii kat jaar nañ fi diw sangam jaar nañ fi nangam te dëgg la wax xam na seen kem seen xam-xam suñu tolloon mooy xamoon nañ tubaab bi nasaraan si yàlla da leen te ku kuñ mës a jëflante daanan la euh, maanaam yàqal sa liggéey ba yóbba ba loraat say mbokk mais Sëriñ Tuubaa loolu lépp bi ñu ko waxee teewul boobu fekk na taalif na xasida gu ñaan sindidi yàllaahu Musaa sindidi yàllaahu Sëriñ Tuubaa daal di jekki-jekki boobu tubaab yaa ngi ñëw war a def descente bu doy waat Sëriñ daal ne ana kan moo mokkal xasida sindidi benn waay jug te sindidi kenn ku ne xam na ñaan la sindidi moom ba mu jax takk du dara lu dul ñaan waa benn waay benn taalib daal jug commencé jàng sindidi ba àgg ci wa dammiran kulla a'da'in kudur rubina qabla rusuna yàllaahu Sëriñ Tuubaa ne ko noppil yàlla notal na sama ñoom njëkk ñu Sëriñ Tuubaa armam lépp ñaan la wax naa ko bëgg dem ma ne Sëriñ Tuubaa amoon nay amoon na ay ay ay ay da daan bombarde Sëriñ Tuubaa da daan bombarde amoon na ay char de combat amoon na ay kënu amoon na li ñu mën tudde arme boo dégg tubaab bi di ko am rek Sëriñ Tuubaa amoon na ko amoon na ko dama da koy tuddal da koy tuddal boppam wa madafi'i lati biha biha anfil ida Sëriñ Tuubaa wax na ko madafi'i mooy kënu yi nga xam ne man ci lay jàmmoor ak tubaab yi Sëriñ Tuubaa tuddoon yi xëy na seen dégg-dégg wala boog exprès ñi nga xam ne ay jaasus la jawaasis yi nga bi ñoom bu ñu déggee Sëriñ Tuubaa bind loolu dañu ah Sëriñ Tuubaa bind kënu xaar ñu da wax ko tubaab bi ah, na kat ma ngay dajal ay kënu loolu waroon gaa yi bi ñëwee fekk fekk gaal yi Sëriñ Tuubaa def ci ay xasida def ci ay ñaan tubaab tubaab bi ak seen descente wax nañ ne euh, ki ji lañ jiite woon daa jël xeej yi di jam ci gaal yi fu mu jam gis ay téere nekk ñoom Sëriñ Tuubaa bi naan madafian yi mooy kënu yaa ngi ci man nekk boobu alxuraan kat la doon wax ak ñaan yi nga xam moom loonu taal ak xasaay kon Sëriñ Tuubaa loolu moo nekkoon ay kënoom loolu la daan jàmmoor ak tubaab yi naka noonu ma ngi wax nekk Sénégal ñëpp koo ci dem Euh, gis ngeen su mbokk tijaan yi gis ngeen leen wasifa yi ñuy def seen biir jàkka yi seen jumaa yi du dara ay awraat la ay wirdu yoo xam ne dañuy toog di salaatu ala nabi eh, di julli ci yonent sallallahu alayhi wasallam di la loolu xeeti ñaan la yoo xam ne dañuy toog fi ñu toog di def waaw loolu moo remplacé ñoom ñu waroon jël ay armes di xeex boo demee ci mbokk xaadir yi am nañ seen wirdu loolu yaakaar naa fi ñu toog eh, gaa yi xam nañ ko baax a baax a baax nga xam ne am na fi ci biir dëkk bi sax yoo xam ne yeneen tarixa yi mag ñu ko suñu ba ay xeeti ñaan la yoo xam ne dañ ko daan def kon ñaan yaakaar naa bu fekkoon ne monde islamique bi mooy naar yi naar yi tey nga xam ne jàpp nañu l'islam ñoo ko yor jàpp nañ ñoo gën a xam l'islam te man dama ko fara wax nee naa l'islam du du du du ci jëmm du ci barab l'islam du ci jëmm du ci barab ñu bari foofu lañu juume nag jàngkat yu bees yi nga xam ne dañoo dawoon jàng ci réew naar yi ñëwaat ñoom bu ñu demee rek dañu jàpp ne fañ dem foofu mooy l'islam ñañ gis ñooy ñooy ñooñu l'islam te loolu dañuy juum waaye l'islam mafhum la dégg-dégg la waaw l'islam dégg-dégg la maanaam ni ko yent sallallahu alayhi wasallam wàcce woon ne nii mooy alxuraan nii la yàlla su borom diglee lii la lii laa fi bàyyi dégg-dégg boobu ku la ko gën a jàpp ku la ko gën a téye ku la ko gën a fonk ku la ko gën a appliquer ku la ko gën a maanaam maanaam eh, teg ci kanamam ah kooku moo yor l'islam pire kooku moo yor l'islam pire te yaakaar naa Sénégal noonu la Serigne Touba si am Bamba Xaadimu Rasuul def noonu la mag ñi mbaax ñi fi nekkoon ñëpp def mooy eh, jàppuñu ne l'islam ay ay ay ay nit ñu weex kese la jàppuñu ñu l'islam ab barab kese la. waaye dañoo jël ne l'islam dégg-dégg la yentu sala suñu borom da ko yónni kaafat mbooleem doomu aadama yëpp la ko yónni da ko min awalim yëpp la ko yónni kon lam wàccee ne nii mooy alxuraan karim nii la ñu war a jàmm yàlla suñu borom kon loolu képp koo xam ne rek jafe nga ko na ko na na na ko yenn sens wàcce kooku yaayam l'islam pire kon loolu te mat naa xam l'islam pire am na ñu ko yor loo xam ne mooy li ci nekk bu ko defee kon loolu mooy ñaan kon ñaan am na solo dañuy rawanteeg temps bi ndax comme xaw nañoo yeex commencé tuuti ñu rawanteeg temps bi bu ko defee ñaan nag am na ay teggin kon ñaan am na ay teggin ñaan wax naa leen ne maanaam amil la ci istiqraar maanaam ngir indi istiqraar ci réew da koy def amil la li tanmiya maanaam ngir développement réew da koy def maanaam li ñu mën a tëddee al anzima difaa yee yi nga xam ne maanaam moom la tax noonu yàlla yi teg muy américain am ko ñëpp di ko teg ñaan moo ci gën a gaaw ñaan moo ci gën a gaaw ndax bu ngeen xoolee ku mel ne yont yàlla Ibrahima tey makk kenn wérante ne réew yi gën a développé réew yi gën a am koom-koom tey ci adduna bi ci la bokk te dara wërëb nu du ñaan yont yàlla Ibrahima kese moo ko ñaanoon du lu ñu liggéey ñoom de waaye ñaan gu yont yàlla Ibrahima ñaanoon la wa id qaala Ibrahimu rabbi rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuqhu min ath-thamarati lii la yont yàlla Ibrahima waxoon yàlla dëkk bii di màkk yàlla na ko def muy dëkk bu am kaaraange kenn wérut Makka am na kaaraange macha allah tabarakallah waaye yëmul foofu yàlla yàlla nga leen jox ak naataange yàlla nga jox ak naataange tey xoolal Makka désert la amul daanaka géej gi dafa saf xorom waaye gis ngeen tey boo fa demee day mel ne yaa ngi ci digg maanaam maanaam tool ya gën a naat wala wala yaa ngi Argentine wala pays Amérique latine yooyu nga xam ne ñoo daq bay wala Afrique sud fi nga xam ne ñoo daq bay nga xam ne amul dara lu leen manqué tey boo demee Makka dara doo fa manqué kon loolu ñaan na goo xam ne yonent Yàlla Ibrahima moo ko ñaanoon ñaan ko Makka naka noonu euh, ñaan dana li ma lay wax na dana nekk système défense boo xam ne maanaam au lieu que sax ngay wut ay chars ko combat wala ngay wut leneen di ko teg ñaan da koy def ñaan ñaan ñaan day def lu mel noonu. lu mel ne bu ngeen xoolee diggante maanaam euh, maanaam euh, ku mel ne euh, Moussa yonent yàlla Moussa Moussa ak Firawna rabbana innaka atayta Firawna wa mala zinatan comme ni nga ko waxee ci alxuraan karim ba àgg yàlla yow kat Firawna ngi nii yaa ma yebal ci moom waaye mbooleem luy jumtukaay yu tax doomu aadama yu tax doomu aadama ne ki jox nga ko ba mat sëkk. waaye li ma bëgg man yow yàlla euh, nga nga nga alak firawna nga alak firawna mooy li nga ko joxoon lépp yàlla na nga ko soppi dindi ko ci moom effacé ko ba mu set wicc ba kenn du ko déggati ñaan googu kenn wérantu ne nangu na Ibrahima na amoon na waaye ban na la gaa yi gis léegi ak fan la nekkoon boo fa demee dafa am dafa bekk benn jeexital benn asaar doo ko fekk kon ñaan la goo xam ne te firawna buur bu doyoon waar la bu bewoon la bu yàlla su borom jey ah loolu la doon jëflante Musaa waaye gis nga ko may lu mel waaye gis nga tamit ñaan tamit nit sax mën naa ñaan ak nubuwa pour yàlla su borom def ko ci moo moo xëy nubuwul amatul waaye wilaaya lu ñu mën a ñaan na nit boo amee sa mbokkum jullit mën ngaa roy ci yent yàlla Musaa ni mu ñaaroon yàlla su borom pour axi axim Haaruna maanaam pour yàlla su borom def ko boole ko ci mission jox ko ak nubuwa loolu tamit danga gis ne ñaan sax àgg na ba ci wutal nit koo xam ne yàlla def ko woon def ab yonante waaye ñaan moo tax suñu borom def ko muy ab yonante muy muy muy mbokkum Musaa mi waaye gis ngeen ñaan tamit dana tax nit ñu def ko wilaaya ñu def mu am wilaaya moo tax Sëriñ Tuubaa tamit nga gis ne ci ay ñaanam ñaanam fu muy ñaane day roy ci yonente yi ni ñaan yàlla waj'al jami'a ikhwati wa nasabi fi rahmatin yawma shiddati nasabi waj'al lana huna wa huna hadda da ghibtatin tafaddal fa nuhda loolu Sëriñ Tuubaa di ñaan nga xam ne kon xam na ne ñaan mën naa indi wilaaya xam na ñaan mën naa indi ab bu mat sëkk moo tax Sëriñ Tuubaa daan ñaan kon nag ñaana ngi am na ay teggin teggin ñaan na pour ñu nangu ko moom lay wax gaa yi ndax nee leen dëgg la dañuy ñaan di jàng xasi di jàng alxuraan waaye daa ma ne bu ñu koy def soxla yi day gën a bari tiis yi gën a xaw a mel ni yokk waaye li ko waral mooy dafa am ay teggin aadabu aadabuhu Sëriñ Tuubaa wax na ko ci masalik jinaan tajannubul xaraami fil akli wa sharabi wal kalaami kon ñaan li muy am am solo lépp ba suñu borom digle ko ne mooy seen arme mooy seen lépp ñett yi moom képp ku bëgg nangu sa ñaan da ko war xel Sëriñ Tuubaa da ko bàyyi xel mooy li ngay lekk fexeel bu lekk lu xaraam li ngay sol fexeel bu sol xaraam li ngay wax fexeel bu wax lu xaraam waaw ndax nit ki mënoo di ñaan yàlla ba pare boo jógee lekk lu xaraam di ne ko na ko yent sallallahu alayhi wasallam waxoon ci hadis ba rek ko xam dafa tukki pënd poussière lool soxla ndimbal lool tàllal ay loxoom di ko ñaan yàlla su borom ba pare lim lekk dafa xaraam lim sol dafa xaraam li mu naan dafa xaraam yent sallallahu alayhi wasallam nee na kooku naka lañ koy mën a nangu ak ñaanam kon anam ak yow mi nekk ci biir kër yow mi nekk biir dëkk bi nga xam ne ku tukki sax day lor day lor ba mën na mën na ko jàpp-jàpp jamono mën na ko jàpp ba mu def loo xam ne waru ko woon def waaye yow mi nekk sa biir dëkk nekk sa biir péñ nekk sa biir kër naka ngay mën nag bëgg di ñaan yàlla su borom pare di lekk lu xaram di sol lu xaram wax lu ñaaw ba mëntu nekk am na ñoo xam sax xaram waaye seen kat daa ñaaw dañuy nekk ci dara doomu aadama yi di leen jëw guddeeg bëccëg dañuy wax lu ñaaw lu bon nañu wax ci doomu aadama yi kooku tamit mënoo ñaan ba yàlla su borom moo tax nga gis koo xam day wérdu ba sonn koo xam ne day jàng ba sonn lu ne da koy def waaye mëntu suñu tubaab itam tekki ne kadaka uh, maanaam fi libaasi wal ixlaasu liman lahul arwaax wal asxaas naka noonu ixlaas nañ bokk na ci pour ñu nangu sa ñaan nga ixlaas yàlla sellal yàlla suñu borom bokk na ci tamit ñaan mooy suñu tubaab wax na ko ci masaaliku jinaan wastahsanu taqdima saalihil amal thumma wudu thumma ma mahal maanaam na ngay fexe bi kii ñaan tamit ne jiital jëf yu baax yi ma sa jëf jëf yu baax dee ko jiital pa nga wax ko pour sax si diggante yàlla suñu borom kese la yàlla mu bu ngeen wéetee mënu ko jommal li li baaxul koy mooy nga toog ci digg doomu aadama di wax sa jëf yu baax loolu moom boobaa day indi day mel ne oj bu lay indi wala riya maanaam di wax dara par bëgg doomu aadama waaye yàlla bu ngeen jàkkaarloo yéen ñaar rek fi boo defoon lu baax bi ci guddi xet li benn jaamu yàlla tey am nga soxla neel yàlla bii ci guddi kat diw sàngam am na soxla sàngam ñëw na diis ma ko ma fajal ko ko waaye bi ma ko def yàlla kese yaa tax ma koy def kon yàlla sama soxla yàlla na ma ko fajal suñ ko defee yàlla su ma fajal sa soxla kon loolu boo wéeteeg yàlla su borom moom ndax yàlla yàlla yàlla mënoo ko jomal mënoo ko wax ne ndax yàlla moo la gën a xam sa bu ma jublu kon yàpp naa ne nit du def dara bii ci guddi bi mu ko def ngir sala tax mu jàkkaarloog yàlla pare naan ko yàlla biikit ba may def dara kon loolu yaakaar naa doomu aadama mu am xel rek mënu ko def waaye nit mën naa nekk dugg doomu aadama naan biig def naa nangam def naa nangam fekk daa bëgg doomu aadama yëg ko rek loolu tamit boobaa loolu loolu du nekk suñu tubaab nee bokk na tamit di julli temps bi kii na demal waaw suñu tubaab nee bokk na ci di def ay salaatu ala nabi bu bëgg nangu sa naka noonu booy ñaan tamit dafa amee teggin teggin wala jusuwu bi rukkab suñ tubaab nee na ngay ni gaa yi ni toog rek maanaam euh, sukk say bëti oom booy ñaan yàlla su borom loolu baax na ci naka noonu tamit jublu xibla loolu baax na ci suñ tubaab nee na maanaam ñaan tamit li ci war a njëkk jiitu mooy alhamdulilah kañ yàlla su borom tagg yàlla su borom euh, kañ ko toog julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam tamit bat at waxat man booy commencé da nga kañ yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam booy tëj tamit nga def loolu mel noonu loolu bokk na ci tax ñu nangu sa ñaan da nga yëkkati sa ñaar loxo waaw xadoo man xadoo man ki bay maanaam nit tamit buy ñaan daa war a yëkkati loxo moom xaw a toll ak ñaari mbaggam waaye am na ñoo xam buy ñaan sax nii ni jëf seen loxo barasli ko da a am fullay fay ba mu toll ko defee te dañoo war a tamit bu loxo yi daa a ubbeeku waaw te waroo koo def nii am na gaa yoo dem ci nañ laa jox li ñuy jox nga jox ko keneen nga ëf ko mu dem feneen kon tamit ñaan booy ñaan li ko Sëriñ Tuubaa waxee rek da ngaa war di tàllal sa ñaar loxo waaye boole ci toroxlu tamit boole ci nangu ne bu fekkee def ngay bàkkaar nga nangu ne danga ngaa defi bàkkaar pour yàlla su moom jéggal la naka noonu bokk na ci ñaan tamit ismulaay adami wa lillahi al-asmaul husna fad'u biha bokk na ci ismulaay adami ngeen ci ñaan yàlla su borom Sëriñ Tuubaa nee ah, loolu baax na minha du'auna bi asma'i idam naka noonu bokk na ci tamit salih salaf maanaam ñaani gaañ yu baax yi liñ fi bàyyi muy xasida yii Sëriñ Tuubaa bàyyi ak yi nga xam ne mag ñu baax ñi moom lañu fi bàyyi kenn ku ne kër ga nga nekk xasida yam fa mag ñu baax ñi bàyyi Sëriñ Tuubaa nee na xasida yi itam boo ñaanee yàlla suñu borom dana la may li nga bëgg naka noonu tamit bokk na ca euh, di def tawassul jëmee ko ci yàlla suñu borom ci yonente mi ak nit ñu baax nit ñu baax ñi di def seen tawassul ci ñoom ndax tawassul ci seen jëf yu baax la ñuy def tawassul waaye pas ci jëmmi doomu aadama yi loolu nag ñi nga xam dañuy contre ahlu tasawuf sax ñoo a xam lu mel noonu xam nañ ne defuñu tasaw waaye ci jëf yu nga xam ne yent sens noonu la netti ñett ñooñu dund tukki bi ñu duggee ci xunduma kenn ku ne da ngaa def tawassul ci sa jëf ju baax kon tamit noonu la nit ñu baax ñi noonu la jaami yàlla yi defee tawassul ci ambiya yi noonu lañu ko defee tawassul tamit ci yonent yi ndax yonent sallallahu alayhi wasallam dañu daan def tawassul ci moom naka noonu saxaaba yu kiraam yi tamit dañu daan def tawassul ci noonu tamit bokk na ci ñaan gi tamit bi xaf di sawtin wa i'tiraf bi dunub mooy jërul ngay ñaan di ñaan di jàng ca kaw ndax ni ma ko waxoon rek yàlla ngay ñaan waaye fi mu toll phénomène la léegi nga a ëppee ba imam bu ci ñaan da ngay faaw ñu jox la micro bi nga tàmbalee tari ay ay tàmbalee naaral noonu bu ko defee gars naan amin jàpp na ñaan ngi déet ñaan comme yàlla ngay ñaan jurut yëkkati ci kaw jurut yëkkati yàlla yàlla moom <laughs> xam na lépp te jege moo la gën a jege kon bi xam di saw tamit am na ci solo nga nangu say bàkkaar tamit waaye ñaan tey bokk na ci nga tàmbalee sa jëmmi bopp jàmbale sa jëmmi bopp ndax nit tamit booy ñaan da war a njëkkee sa bopp waaw booy ñaan njëkk la ñaanal sa bopp boo ñaanal sa bopp rek doo kunne waaw loolu tamit waaye bu dee ku mel waxee nag bu dee imam bu jiite wala sëñ bi moom mën ngaa ñaanal mbooloo mi ndax tamit wax dëgg yàlla loolu bokk na ci li nga xam ne mooy mooy mooy mooy li am solo naka noonu bokk na ci tamit ci teggini ñaan bokk na ci eh, bul décourager bul gaaw a bu gaaw a loo ñaan ñaan ñaan tey xëy suba gisoo ko suñ tubaa neen bul décourager wa jidda wa shahid wa hadri loolu wa hadri loolu suñ tubaa wax nee na nga farlu te bul décourager nga teewal sa xol ñaan yàlla sa borom nee na nag karri bi na ngay baamu boo ñaanee tey muy ñu la ëllëg na nga ñaanal ndax dafa bokk tamit ci charte al ilhah maanaam al ilhah fi fi du'a dafa da am solo moom la Cheikh Sidiye Baba taggoon Sëriñ Tuubaa nee na Sëriñ Tuubaa euh, alaha rabbahu ala du'a fastajaba lahu suñu borom wuyu ko nee na yàlla Sëriñ Tuubaa dafa sonol yàlla ci ñaan noonu la ko Cheikh Sadio di waxoon mu ne Sëriñ Tuubaa dafa sonal yàlla ci ñaan yàlla nag daal ko far ubbil ko magasin xéwal yépp jox ko moo tax ab jullit daa war di sonal yàlla waaw loo ñaan ñaan na tey boo ñëwaatee waxtu julli jaaral fa nga jaaroon donte gaa yi dégg sax ñi naan waaw nit dana ñaan ba gaa yi naan kii daa def na waaye nag loolu moo ci gën ndax yàlla jàmm la soxla naka noonu tamit bokk na ci tamit ngay fexe ba euh, maanaam maanaam maanaam bañ booy ñaan tamit bul def ay bakkaar bul ñaan ay bakkaar ndax am na ñoo xam ne day ñaan naan damay damay dama am suba dama am benn soxla te soxla bi nga am pour jaar ci kaw nit la waaw soxla bi nga am mooy jaar ci kaw nit yàlla dóor ko li ñaan dóor ko jàll ba pare ñàkk ñaan yàlla suba yàlla soxla si ma am yàlla maanaam na koy réeral a ne waa ji mooy amal kii kat bëgg <laughs> waaye danaan soxla si waaye yàlla la gën a xam soxla si loolu nag wax dëgg yàlla mënu ko ñaan yàlla su mën di ko nangu ndax laa dar wala diraat loolu loolu wartu mën a nekk bu ko defee tamit euh, wala takk musta'jilan suñu tubaab neen tamit bul yàkkamti ñaan nit wërte ñaan par di yàkkamti ñaan yàlla sa borom borom di yàkkamti loolu tamit baaxut ndax yonent sallallahu alayhi wasallam aay na ko naka noonu euh, bokk na ci tamit euh, ngay ñaan bépp soxla nag gis sa ñaan boo jógee bay ñaan ñaanal bépp soxla yonent sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko ci xadis nee na kuy ñaan ci yéen yàlla na ko ñaan soxlaam ko ñaan nee na ba ci sax mbakkanu dàll waa mbakkanu dàll maanaam tey dàll yu ngay sol bu la wóor ne heure boo solee dàll yi boo ko suudee boo jógee mu dagg doogal jàkk yàlla suma dàll yu suba yàlla bu mu dagg mi ngi mel na rek séddoo séddoo ba ci 100 francs séddoo boo la tëyee ñaan ko yàlla suñu borom yàlla kat suba bëgg am naa ku ma bëggoo waaye kat 100 francs yu ma ko wooy sax tëna ma yàlla yàlla na ma ko may moo tax yàlla jërut xeebale benn soxla ci moom waxuma la soxla su mag da moo tax suñu tubaab ne kon bépp xaajo ak bu mu doon na nga ko ñaan yàlla waaye na nga am yaqiin yan sa ud'u Allah wa antum muqinu bil ijaba na ngeen yàlla yàlla seen borom te li ngeen ñaan ngeen gëm ne yàlla suñu borom dana leen ko may naka noonu boo ñaanee pare nag gannaaw bi nga def yu yëpp ba tàllal sa loxo kada masxul wajhi bi yadayni naka noonu min ba'd al-iftiraq gannaaw bi nga féexee nag bi nga ñaanee pare ba nga ne teflee muur ko nag raay ko sa kanam loolu tamit mooy li nga xam ne lii la suñu moo tax suñu tubaab ne fa kullu man raa la da du'a yi lida euh, lida fa du nujhin bilam tiraay suñu tubaab ne nag képp ku sàmmanteeg yii nga xam ne moom la wax léegi moom la ñu léegi nga sàmmante ko moom suñ tubaa nee na heure boo ñaan par yàlla su borom nangu ko kon nag lool bokk na ci bokk na ci waxtu ñaan tamit waxtu ñaan yi gannaaw teggin yaa ngi noonu awqaatu bokk na ci wa maanaam arafa waxtu arafa ak waxtu weeru koor gi ñu nekk ni tey suñ tubaa nee na bokk na ci waxtu yi ñu nangoo ñaan tey fii ñu toll tey mu weeru koor masha Allah tabaraka ci lañ nekk rawati nag tey di laylatu qadr kon man damay wax ne alhamdulillahi rabbil alamin xam naa man da ngeen maa ndax bu ñëwee ba ci bisu laylatu ko na wa ndax ni ko bis mu ne ma léegi dañ ko jàpp la 30 la 30 far muy laylatul xadr kon loolu du hasard kon jàpp naa ne suñ kuréel gi muy association bi yaakaar naa lépp luñ bëgg ci barke weeru koru tedd bi barkeb laylatul xadr gi yàlla suma donañ ko may ndax suñ jubaa nee na bokk na ci waxtu ñaan mooy weeru koor waaye bokk na ci laylatul xadr guddi laylatul xadr te tey kenn wéntu ñu ngi ci kon lépp luy ñaan yàlla ko su borom nangul ci barkeb weeru koru tedd waaye barkeb laylatul xadr gu tedd gi moo tax suñu jubaa wa laylatul xadr wa yawmul jumaa laylatuhu sa'atun wa sa'a kon na ci tamit guddi ajjuma bokk na ñuy faral nangu ñoom moo tax gis ngeen Sénégal Sénégal ñu war a sant yàlla lañ wallahi xeetu Sénégal musulman yi war nañu sant yàlla bu baax te xam ne li ñu am am na ñu leen ci ñee lool te ñi leen ci ñee te amuñu ko man nar nañ leen ko yàqal ndax di gis ajjuma yi ngeen gis yépp waxtu yu nangu ñaan waaye dañu gis guddi ajjuma yi léegi daayira yi foo toll moo xam murid wala xaadir wala tiyaan di jàng seen i azkar di jàng seen i xasida di jàng di ñaan yàlla su borom kon réew mi secret bi ko téye ni ma ko waxee léegi mooy addu'a addu'a kese dañ cee dañ cee dañ cee nàndal suufu Sénégal nàndal ci jawwu Sénégal ba képp ku juddoo ci biir suuf Sénégal wala nga nooyu ci jaww ji da ngay ci ñaan mënoo say say cër mun a def lu dul ñaan da ngay gis ku kàccoor lool ku doy waar lool waaye moom ñaan moom du ko bàyyi du ko bàyyi du ko bàyyi yoon fépp fu dégg ne ña ngi fay ñaan dana dew dana dem nekk kon jàpp naa ne Sénégal li am wax dëgg yàlla war nañ sant yàlla too moo téye bokk na ci tamit waxtu wi ñuy nodd waxtu yooyu yi def ñaan baax bokk na ci wax bokk na ci waxtu maanaam njàqare comme lu ma xeex xeex bu amoon tey jii fi nga war a jàkkaarloog say noonu boo taxawee ñaan fa yàlla suñu borom may te loolu moo nekkoon jaaluta ak euh, ak maanaam euh, taalut ak jaaluta bi ñuy dem bay jàkkaarloo rabbana afriq rabbana afriq ayna sabran sabran wa thabbit aqdamana loolu la waxoon ba yàlla suñu borom notal leen seen i noonu bokk na ci tamit maanaam gannaaw julli dubru salaat maanaam almaktuba maanaam salawaat almaktuba maanaam gannaaw julli gu nga taxaw ñaan yàlla suñu borom dañ bokk na ci tamit maanaam jàng alxuraan karim bare ak suñ tubaab ko wax ci masalik jinaan bokk na ci wala daal leen amin nga ñaan loolu bokk na ci bokk na ci fu julli ñi daje comme ni ñu dajee ni tey fii tey lu fi waay ñaan yàlla su borom nangu suñ tubaab nee na fu julli ñi dajee lu fa waay ñaan yàlla su borom nangu kon julli mu daje rek yow gaawal nekk ci code bi di ñaan yàlla su borom kon loolu bokk na ci li nga xam ne day tax nangu ay ñaan ah yi nga xam ne nag suñ tubaab nee na barab la yoo xam moom dañ fay nangu ñaan al amakin yi nga xam ne dañ fay nangu ñaan nee na suñ tubaab na mooy tawaaf booy tawaaf loo ñaan yàlla suñu borom may may la ko naka noonu kaaba gi loo fa ñaan yàlla suñu borom may la ko naka noonu bay na lu mel ne euh, maanaam safa ak marwa foofu loo fa ñaan yàlla suñu borom may la ko ak biir kaaba gi tamit ak ndoxum sam-sam loolu loo fa ñaan yàlla suñu borom may la ko maqaam ibrahima loo fa ñaan yàlla suñu mina arafat loo fa ak bay sànni jamra loo fa ñaan yàlla suñu borom may la ko waaye nag wa'dud huna qubural anbiya li gaa yi ba ñu dégg nag te bu ñu demee ñaan dañu da ngeen di jaamu bàmmeel ni suñ tubaa nee na maanaam xabru yonante yi loo fa ñaan yàlla suñu borom la wala annahum idh zalamu anfusahum jaa'uka waaw li yàlla su wax ci alxuraan karim wax ko yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ñoom jullit ñi bu fekkoon ne def nañ ay bàkkaar ñëw ba ci yow jéggulu yàlla su borom boo leen jéggul yàlla su borom jéggal leen kon loolu nas quraan yi la kenn wérantu ko naka noonu saalixi saalix xalqi tamit awliya seen bàmmeel yi Sëriñ Tuubaa nee na képp ku dem di ñaan yàlla su borom ngir di def tawassul seen jëf yu baax la nga bëgg yàlla su borom noonu ko may kon daal mbokk yi bi xat na waaye jàpp naa ne ah, xëy na li ñu euh, xaw nañ ci kuskusi kuskusi nañ ci waaye yaakaar naa yàlla dana danañu dimbali baax nañu comme ni ma ko waxoon ci njëlbeen gi lii mu waxoon say yenn sens waxoon Seydina Aliou la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan xayrun laka min na na'am maanaam fexe ba yàlla gindee ci benn nit moo gën ci àdduna ak li ci biram ñi ngi ñaan yàlla bu ñëpp gindeeku tamit yàlla nañu yàlla may benn nit bu ñu seetaan fii ci mbooloo mi wala ñu seetaan télévision bi yàlla na gindee ko ci wax ji yàlla boole ñu yëpp ñu sant bu baax di ñëpp di wax kullu am wa antum bi xeyr wa salaamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa jërëjëf sëriñ maam Cheikh Mbacke ci waxtaan wu am solo wi eh, yaakaar naa ne ni ñu ko bëggee woon ci yow amee nañ ko noonu loolu tax sax moo tax ñu may la waxtu yi bu continuer am am am solo gu mu am solo kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan yàlla suñu borom yokk sa xam-xam yokk sa taxawaay ci diine ji baax xam naa kon ngir bañ a guddal rek sëñ Babacar bisimilah da ngay ñëw bu ko defee ñu kii rek am benn taxaw seetlu am ah, bisimilah rahmaani rahim alhamdulilahi rahmaani rahiim maaliki yawmi diin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdinas siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim walad daalliin uh, asalaamaaleykum mbokki jullit yi gannaaw bi ñuy sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi am mbégte ak kontante lool di teew ci bërëb bu tedd bu màgg bii loolu mbégte la. loolu kontante la waaye di fi dajeeg suñu mbokk moo xam ne def naa ne ëpp na ñaar fukki at gisantuwuñ wala jege na ko ñu sëñ Modou mii nga xam ne man ak moom ñoo bokkoon di jàng ci Louga mu nekkoon sama xarit nekkoon sama wëlëre yàlla def tey ma fekk ko fii te ñu gëjoon gisee lool loolu itam yokk na ma mbégte yokk na ma kontaan waaye loolu li ñu firnde rek mooy ne këru mag ñi foo dem rek. da ngay yëg ne doo gan foofu loolu gën naa ko gëmaat tey ne këru mag ñi pépp foofa dem rek yow ma fa dem dangay ngay yëg ne génn nga ci kër dugg ci kër goo xam ne sa kër la loolu gisaat naa ko fi tey kon loolu sañ moodu ñu ngi ci mbëgg li ci kontaan euh, di sant itam président euh, maam Cheikh Mbacke Khadim aw Ba mi nga xam ne yàlla moo ñu boole ñu bokk di liggéey ci toolu yàlla ak ci toolu mag ñi ba xëy dajee mu mel ni li fi mag ñi bàyyi woon ñun bàyyi nañu xel ndono loolu bu baax te itam fekk na moom mu ci doon liggéey lu yàgg yàgg yàlla dajale ñu ak moom ñuy liggéey ci cadre boobu mu nekk koo xam ne wax dëgg yàlla jàmbaar la te itam boo koy xool mag ñi rek ngay gis te itam AIS muy association islamique di xidmati tasawuf ah liggéey la boo xam ne ña fa daje ñëpp la tax ñu daje fa mooy ku ci nekk da ngaa yëg ne la nga bàyyi sa kër da nga ko war a génnee siiwal ko taalib yi jëriñu ci jullit ñi jëriñu ci te mag ñi euh, benn kilifa dafay wax mu ne mu ne arab yi de ñoo ñu gënoon mag yi démb waaye ñun Sénégal ñoo leen gën mag yi tey wax la boo xam ne wax bu neex a dégg la ci bu fekkee jàngat nga wax bu baax ndax buñ ne arab yi ñoo ñu gënoon mag yi démb danga daan gis ne ñoom amoon nañu yonent bi sallallahu alayhi wa amoon nañu ay sahabaam nga gis na tey fii ci Sénégal yàlla may nañu mag ñoo xam ne tey euh, ñu mel ni maam Serigne Touba Mbacké ñu mel ni maam Sidi Hadj ñu mel ni maam El Hadj Abdoulaye Sidi Serigne Diamal ak maam Abdoulaye Niass ak maam Bou Kounta mag ñooñu nga xam ne li ñu liggéeyal yàlla ci lislaam li ñu liggéeyal yàlla ci biir réew mii jeexinteet yooyu mooy mooy lii ñu gis tey ndaw ñoo xam ne tey koo ci gis. alxuraan rek ngay fekk ci dënn ba xam-xam bu leer bu set ngay fekk ci dënn ba euh, sëñ Modou mii daf ma ko daan faral di wax bu temps bi nekkee ko di jàng mu ne ma ñun de nañ yëg ni liñ fi wut ci xam-xam dong la waaye xam-xam bi itam jàng nañ ko sa kër yi ñu jógee waaye dañuy ñëw rek pour gisaat leneen lu wuteeg yañ yañ bàyyi ci kër ya ndax nit li nga am pour nga xam valeur bi da ngay génn dem wuti leneen lu loo xam ne bokkut ak la nga bàyyi loolu mooy tax xam ne yow li nga am loolu valeur bi xëy na sax nekkut feneen te loolu ñun gis nañ ko bu baax ba demee ca dëkku naar yi la nga fay fekk du dara du la ci yéem la nga fay fekk du dara loo xam ne daf lay yéem parce que li nga bàyyi gannaaw ak kër yi nga jógee ak itam mag ñi ni ñuy tabaxee nit ñi def l'islam ci ñoom lislaam bu set wecc waaye l'islam boobu du l'islam bi nga xam ne tey moom la ñu miin a gis comme ni ko maam Cheikh waxee sànq ci biir euh, waxtaanam nga xam ne lislaam boo xam ne ci julleek jàpp ak woor dong la yem bu génnee cadre boobu dootoo gis ne kiy jëf ab jullit la waaye nag da gis fii ci mag ñi dañuy jël nit yar ko defar ko ba ngay ba nga yaakaar ne jeexal na téere yi te fekk loolu yéeme la dañuy jël nit yar ko defar ko ba nga yaakaar ne jàng na ba jeexal téere yi te fekk ne sax bu ngeen toogoon dana dana la wax ne man mii kat nga gis ba ma yéem la jànguma sax téere wala jànguma sax alxuraan nga xam ne mag ñi uslub maanaam méthode bi nga xam ne moom lañu amoon damay waxtaan ak barki démb sama benn xaritu arab benn naar ñuy waxtaan mu ne àdduna bi dem modèle Sénégal tey àdduna bi yëpp danañ daw wut si ko ndax yéen da ngeen am islam bu particulier boo xam ne doo dem benn dëkk ci àdduna bi fekk ko fa nga xam ne tey réew mii nga xam ne mooy Sénégal euh, sama benn xaritu naar dafa ma ko mos a wax Dubaï munu ma man di li ma yéem mooy réew moo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent yëpp ay musulmans lañu ngeen am président boo xam ne du jullit ma ne ko loolu ngay déggee na l'islam diine tolérance la ndax tolérance mooy yow nga mën a xajoo keneen koo xam ne bokk leen lu ngeen gëm bokk leen itam benn diine bu ngeen bokk waaye li nga xam ne mooy société bi yéen ko bokk ci biir loolu itam nga gis ne am na compétence wala am na xam-xam bu ko mën a permettre mu jite bu boobaa yow doo xol cadre lislaam doo xool cadre diine ma ne ko foofu ngay dégg ne l'islam diine bu tolérant la ma ne ko beneen bi itam ci biir l'islam ngay ñëw fekk turu yonent yépp turu yonent yëpp boo ñëwee ci suñu suñu biir da nga dégg turu yonent yëpp mu ne ko loolu itam dangay ngay da lay firndeel ne l'islam diine bu diine bu tolérant la kon bu ñu gisee àdduna di dox ba ay nit ñëw di indi leneen loo xam ne dañ koy tuddalee dañ koy tuddee lislaam wala ñu koy askanlee l'islam te boo demee ca texte ya da gis ne loolu amu fa kon da gis ne kooku moo am problème waaye l'islam amul problème te loolu am na benn borom xam-xam bu ko mosoon def ne moom bi mu nammee dugg ci lislaam def na dafay dem aji màkk bu ñëwee liir liir alxuraan door a dugg ci lislaam bi mu ajee màkka dem xool bërëb yi lislaam yépp bi mu ñëwee mu jàng alxuraan gëstu ko xam ko bu baax door a dugg ci lislaam bi mu paree mu bind benn téere mu ne man de nekk naroon naa def erreur bu rëy bu fekkoon ne dama tuub dugg ci lislaam te daw ma màkka jànguma alxuraan kon damay gis ñaari yu bokkul te duma xam ban moo ci ban moo ci ban moo ci original bi parce que di nga gis jullit bi jëf nga jàpp ne li mu jëf diine moo ko sant te boo demee ci texte da ngay fekk ne la mu jëf te texte yi santuñu ko kon jullit bi li mu war a xam mooy xam door a jëfee euh, boo xamee door a jëfe jëf boobu dana nekk loo xam ne lu am solo lay doon kon mbokk yi ci gàttal euh, ñu ngi sant ñëpp euh, li nekk ci dënn yi ñu bëgg ko génnee temps bi mayuñu ko. waaye mbégte ak kontaante la ñu am ti euh, ñaanal itam wax dëgg yàlla suñu président bi nga xam ne mooy maam Cheikh mu ngi liggéey liggéey bu am solo ndax fexe ba këru diine yépp bennoo ci benn kuréel di génnee mbindu mag ñi ak liggéeyu mag ñi defe naa ne ko am xalaatu lu mel noonu kooku war nañ ko sant war nañ ko gërëm kon ñu ngi ko lay sant di la gërëm président euh, di sant mbooloo mi nga xam ne ñoo am xalaatu taxawal lu mel nii ba jaamu yàlla yépp dajee fi muy ñoom itam ñu leen sant leen gërëm ndax itam lii la fi mag ñi bàyyoon ah bu ko ndaw ñi ñëwee taxawalaat ko kon dañoo li arab yi dox ak taarix yu aydu nafsa li amoon démb rek moom la fi ndaw ñi dellusiwaat indiwaat bi kon dara beesu bi ah, ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokki jullit yi eh, ñu ngi leen di ndokkeel di ndokkeel suñu bopp ci bis bu màgg bu tedd bii nga xam ni macha allahu ñi fàkk pays bii leer gu mag jóge fi leeral àddina bi yépp ñu ngi leen di ndokkeel ci bis bi nga xam ni ñu ngi leen di ndokkeel ci bis bu mag bii nga xam ni tànnal ngeen ñu ko ndax tànnal ñu ko mooy jël suñu njiit di président Serigne Maam Cheikh Mbacke Khadim Awa Ba nga xam ni moo jiite jamiyatul islamiya li xidmati tasawuf muy ay AIS nose këru diine yépp gannaaw bu ñu waree réew mi fenn fu ci nekk macha allahu xadara bu nekk ñu dem fa wàcce fa kaamil def tawassul ci ka tëdd ñaan yàlla yàlla rusee ñu ko rus ñu ci moom ba nga xam ni lu ñuy ragal ak li ñuy bëgg li ñuy ragal ci lu bon ak li ñuy bëgg ci lu baax yépp ñu am ko waxtaan na ko masha allahu teg ko ci nizaam bu bu am solo waxtaan na koy teg ko ci wax ju am solo waaye dañuy faral di wax ni ngóor a gi yéen na ko moom ndax ki yore marchandise am moom marchandise am rek la yore woy juróom yi ñoo ko jàngal loolu la war loolu la fekk leneen lu mënoon a doon te deful loolu beneen marchandise la def kon bu jëlee marchandise ñëw ki amee marchandise am ñëw ci dëkk bi Daaru Muxti ñu ne ko lalal fii moo gën a baax ci ngay gën a gaaw a jarle mu lal fii jaay marchandise yépp ba mu jeex mu jël bénéfice am def ci poosam ka ko won place ba mu mën a jaayee kooku moom moom jërëjëf ji kon jërëjëf ji yéen ñii nga xam ni macha allah moom jàng na yore xam-xamam waaye xam-xam ki ko jàng laaj rek la laaj laaj rek moo koy génne macha allah ba ngeen ko joxee thème boo xam ni xam na ko bu baax ndax fu ñu mën a dem ci waxtaan yi am ci télévision yi al arabiya ak al jazeera ak fu ne interrogé nañ ko fi suñu kanam waaye dafay wax rek ni solution wu Sénégal ci jafe-jafe àddina bi. mag ñi amee woon ko mooy addu'a mooy ñaan ñaan googu nag mag ñi képp ku ci nekk ba nga bàkkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàkk ko ci bàkk ya gën a kowe ba ngay daaneel dangaa ñaanal réew mi ñaanaaleel Sénégal ñaanaaleel ñépp àddina bi jullit yépp kon ñoom xamoon nañ li nga xam ni mooy solos ñaan ñaan nag ni mu ko waxee charte yi ñëw na ci waaye mag ñi benn charte rek lañu amoon maanaam charte boobu gën a gaaw lépp mooy mahabba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cofeel boobu ñu amoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen mayoon lijaaba gi ñu amoon mooy connexion bi ñu amoon nga xam ne du connexion bu ñu lay jox muy daggat crédit di manqué waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa du jeex connexion boobu moom lañ amoon li koy maye nag ñaar la ndax mahabba mooy cofeel gi dox diggante ki bind ak kim bind mooy mahabba mawadda mooy cofeel gi dox diggante ñiñ bind ñépp bëgg gi nga bëgg sa téléphone bi sax ci la bokk lépp luñ bind rek mawadda ji ko bëgg loolu la dañuy wax borom xam-xam dañuy wax ni ñaar yi boo ko peesee benn bu ci nekk ci almul xuruf daf lay jox cinquante cinq mawadda cinquante cinq mahabba cinquante cinq bii dafa taxaw ndax ci yàlla la jëm bii dafa tëdd mbooleem mbooleem liñ bind yëpp kon war na am bu leen jokkale xam nga ban moo leen di jokkale mooy turu yàlla bi tolloo ak ñoom muy mujjibu kon euh, bu moo tolloog cinquante cinq tolloog ñoom mag ñi nag loolu lañ xamoon moo tax loolu lañ amoon juboo woon ak seen borom ba luñ ko wax mu def ko ki nga xam ni nag masha allahu xasida yi mag ñi dañoo def lu dañoo def benn waaye dafa ñëw comme diingatkat yi ne ma ah de sëñ bi suñ mbokk murid yi duñ jàng alquran xasida la ñuy jàng ma ne ko jàng xasida moo gën ci ñoom jàng alquran mu ne ma lu tax ma ne ko yonent def ni euh, euh, ruba in wal qur'anu yal'anu bëri na kuy jàng alquran te qur'an la qur'an a koy rëbb ndax xëy na la muy tere bàyyi ko la muy def kii wut ko xasida yi nag ñaan la ki taxaw ni yàlla maatooñ li nga wax sax de def naa lu ko raw dama ñaan nga jéggal ma xasida yi amul dara amul benn risque te ki ko ñaan daf koo tali daf koo ñaan ba pare ñu nangul ko waaw ñaan guñ nangu ba pare jaaraat ci ak defar sa ñaanu bopp bu gën a yomb kon wax ji nañ xam loolu alhamdulilah ba nga xamee ni ay ndaw rekk lañ gis fii daaru alwafa ñu ngi leen di gërëm ñëwoon nañ fi ànd ak suñu wayjur sëñ Mouhamadou Arabi def fi waxtaan ñëw fi dellu si ànd ak ay AIS bëgg ci kontaan lool ñuy ñaan it ngeen ñaanal ñu ñaanal sëñ maam Cheikh mii nga xam ni macha allah liggéey bu mag a mag a mag a mag moom la taxawal ñun ñii xam nañ ci dara ndax kenn ku ci nekk sa roxku nga nekkoon di liggéey mu wan ñu nañu mag ñi liñ waroon a liggéey ci kurus ak téere bind nañ ko ñun fi mu ne nii yëngatu lañ war a def mooy tasaare liggéeyu mag ci loolu nag la ñu lënkoo ñun ñépp macha allah gis nañ ko ci télévision yi gis nañ ko ci internet kon suñ gisee Al Wafa di liggéey li liñ leen di def rek mooy tàllal leen loxo pour lonkoo ndax ñoo bokk benn yoon tool boo xam ne moom lañuy liggéey di ñaan ci barke kilifa yi nga xam ne ñoo tëdd ba ñoo sanc bërëb bi te tëdd fi te nekk fi te macha allah fii euh, jant bi mu ngi tiim nekk ci asamaan si di tiim suuf si macha allah yàlla ñu leen ruuse yàlla barab bi li nga xam ni dem na dem ba dépassé fi man daaw bi ñu fi defee waxtaan daaw jéeg am na ñu ma woo ba Amérique ne ma foofa lañ ko seetaanee. kon wax dëgg yàlla du mbooloo mi rek toog waaye lu weesu li sëñ bi ñu lay ndokkeel bu baax a baax a baax ani an wallahi di leen ziyaara bu baax di ñaan yàlla yàlla yewee na yépp ma allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala asraf almursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di sant yàlla bu baax di am mbégte lool ci sunu teewaay fii ak fekk gi nga xam ne yàlla wammat nañu ba ñëw fekk ko jotaayu tey bii ak waxtaanu tey wii ma wax ni conférence bi macha allah jaar na yoon foofu sunu taaliq du fa jëm ndax su fekkente ne dañu tànn weeru koor di ci def waxtaanu diine ñu tombee ci bés bii tey ñu tombeel muy laylatul qadri fan lañ koy defee fii ci daaru Muxti ci jumaay daaru Muxti kan moo koy def sëñ maam Cheikh Mbacke moom xaadim awa ba moom sëñ Baara moom xaadim Moustapha loolu luñ ciy taaliq amatu ci fa tabarakallah ma sha allah mat na war na li ñuy wax kay mooy feeñal sunu mbégte bi nga xamante ne nii yàlla dogal na ñu bokk ci ñu teewe jotaay bii fekke ko te it kontaante googu dañ ko ciy gërëm moom sunu président maam Cheikh Mbacke Khadim Awa Ba président AIS jamiyatul islamiyya li xidmati tasawuf li tax ñu ko ciy gërëm mooy man damay wax ni teewe naa xadara yu bari ak place yu bari yoo xam ni xam naa ne dem fa waroon na ma doon fa teew waroon na ma te ma manqué woon ko te sëñ maam Seex tax na ba loolu ma matal ko jotaayu tey bii ci la bokk jotaayu tey bii ci la bokk ndax yaakaar naa ni ku wax ahlu kunti wax jotaayu maam borom Touba maanaam ku ma fa fekk du ma ne loo fay wut kon xëy na daanaa ci teew sax waaye waroon naa ci teew lu gën a bari te maa koy sant di ko gërëm ci may gi ma may may bari lu may teewe ci jotaay yoo xam ne waroon na ma te manqué woon ma ndax bi muy def conférence bi mi ngi doon wax lu gën a bari ci li mu doon wax mi ngi ko jëlee ci téere boobu ñuy wax kul Jinaan foofa doo fa demee di fa fekk maam borom Touba di fa wax ci Cheikh Sidul Muxtaari Kunti yi wa Seyxunal Kunti yi Sidul Anwaari xutbul waraa xawsu raxal Muxtaari am na feneen fu muy waxee ba tudd ay waxam naan xaata maqaadu Sayyidil Muxtaari fii kawkabil waqaadi laa tumaari ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ni boo demee da ngay fekk ci mbindam ci ay téereem mu koy tudd di ko wax noonu itam soo demee tey maam Cheikh bu Mouhamed Kunta mas nañ koy laaj ci mbirum sëñ Touba di ko wax ak di ko ci laaj benn bayit rek la wax yem ci dafa ni huwa alxadimu bila juhdin nu'arrifuhu bi suhdihi saara sayqul badwi wal hadri xaadimul Mustafa du ma jël coono ak temps di xamle mooy kan jaru ko benn rek laa leen wax ci moom mooy ki nga xam ni dëddu woon na àdduna ba dëddoom googu permettre ko képp ku nekk ci taax yi mooy si sëriñ ku nekk ci àll ba mooy si sëriñ kon loolu euh, ay mbir la yoo xam ni ay séq-séq ay cër ay yoo xamante nii tey mën naa ci fanaan bu ma yëkkati euh, ba daaneel yëkkati beneen bu ma yëkkati ba daaneel yëkkati beneen te duma ci dellu mm-hmm. waaye ala kulli xaal ñoo ngi feeñal sunu mbégte sunu kontaante waxtu wi xat na ñoo ngi jéggalu ñëpp ci kàddu yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ bi ñoo ngi lay sant bu baax ci turu muassasatul wafa bi huquqil iman di nuy mbokki jullit yépp di ñaan weeru koor wi yàlla may nu nu yeggale ko ci jàmm te nangul nu jaamu yàlla yi te jéggal ñu bàkkaar yi te laqal ñu tuyaaba yàq yëgut sa teewaay bi am nañ ci mbégte lool ci turu mu assasatu Wafa bi huquqil iman sant nañ la ci lool it thème bi liñ ci doon séentu am nañ ci lu kawe ndax ñaan mooy lépp suñ mu doo la da daan wax ni ba mu mënee maye àjjana la tëlewul dara nee na ñaan ba mu mënee yóbbu nit àjjana la tëlewul dara te ñaan moom li nga ko wax rek mu xul xibaadati mooy yokkub jaamu yàlla mm. kon nag li nga ci leeral mat na sëkk ñu ñaan sunu borom mu fayal lu la gën gi fay bu subaa ci ajjuma ji mm. ñi ngi war a ànd ak insha allahu taala Serigne Khadim Mbacke moom Serigne Abbas mu waxtaan ci politique ak warteef sàmm li ñu la dénk ñu bàyyi ko xel gaaw bi nga xam ne ci lañ koy tëj nag Serigne Abdul Ahad Mbacke Gaynde Fatma moom la ñuy dalal muy waxtaan ci yoonu murit ak gàllankoor yi nga xamante ni moom moo koy gàllankoor mooy bis bi nga xam ne ci la ñuy yëkkati jotaay ba déwén ak jàmm jataay bi képp koo xam ne raw na la fii boo dégloo rajo yi Touba Mbacke FM Lamp Fall FM Walf Fadjri Jant bi FM Daaru Muxti FM góor Góorgóorlu FM fële ci Kébémer Ñaaxeen FM yëpp dañ koy jàllale bu dee ci télévision yi Bisri TV de euh, Diaspora 24 ak Al Mouridiya ak Touba Média ak Al Azhar Touba yooyu yëpp dañ koy jàllale insha allahu taala su fekkee Diaspora la suba ci minuit euh, ku ko seetaan insha allahu taala di nga jotaat jataay bi lépp mbokk yi nekk ci réew mi ak yi nekk ci bitim réew yëpp télévision yi ci des it yëpp tam noonu lañ ko tegee képp koo xam ni rawoon na la di ko ci mën a déggaat rajo itam naka noonu kon daal noo ngi sant sëriñ bi ak mbooloo mi nga àndal tey ñaan it itte jii leen tax a jóg ak yoon wi ngeen soobu yàlla na leen ci yàlla defal lu kawee kawe seen jot